ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin muy xare Uhud euh, ñu ngi woon ci mettit yi nga xam ne ak épreuve yi nga xam ne seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam daal dina koy daj keroog te lépp tukkee ci kuffaaru Qurayshin yi alayhim la'inullah ah gisoon nañ ne comme nim ñëwee ci saxiixayni këne kusirat rabaayatuhu këne damm nañ benn bëñam moom aleyhi salaatu wassalaam wa shujja fi jabhatihi wala fii wajhi ñu daal di koy gaañ fi nga xamante ni blessé ko fi nga xam ne mooy tamit xar kanamam xatta saalat damu ala wajhi ba ni nga xam ne ci la deret ji di roogalaate ci xar kanamam bi moom aleyhi salaatu wassalaam ba ni nga xamante ne xalaqatul mighfar daldi dugg ci wajnati ba ni nga xam ne mooy xalaqatul mighfar mooy casque bi ngay sol bi soloon mu daldi toj ba am ay fellu casque bi daldi dugg ci kaw lex bi noonu daldi ciy nekk ci biir dugg ci biir noonu moom aleyhi salaatu wassalaam loolu lépp daj na ko keroog moom aleyhi salaatu wassalaam eh ñu ne woon tey incha allah dañuy àggale gisoon nañu tamit ñi nga xam ne ñoo defoon loolu ñoom ibn Qami'a Ubay na Xalaf xalafahu laahu fi naar ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawe woon jëf ju yées jooju ah, moom ibn Qamiya gis nañ lam doon wax kon niñ ko gise woon ci riwaaya bu saydatu umm umaara nusaybatu bint kaabin mu naan laa najawtu in najaa muhammadun ba moom ni mu génne wam umm umaara ak seydina mus'ab ibn umayr daldi koy kar moom mu mujj rey seydina mus'ab wa tawalla ila almushrikiina wa huwa yaquulu qataltu muhammada sallallahu alayhi wa sallam wëlbatiku dem ci mushrikuuna yi kontaan di leen bégal ne leen rey naa suñu objectif premier seydina muhammad daldi naa koy rey wa kaana qawluhu hada kadib waxam jooju mu doon wax mooy du dëgg gisoon nañu tamit Ubay ibn Xalaf loolu la doon wax naan laa najawtu in najaa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam duma rëcc tey bu Seydina Muhammad rëccee waaye gis na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mi waxoon mbooloo mi newoon ak ñoom ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ali Talha Zubayr ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf waaye na ko noon abu ubayda ibn al mu ne leen bàyyi leen ko bu ko kenn kar baleen ko mu ñëw bi mu mu gis benn porox ndollu entre casque beeg fi mbubb koŋ bi yem mu jam ko foofu mu wëlbati ko ci fasam wadd ba waa quraysh yóbbu ko mu ne wallaahi law basaqa alayya la qatalini waat naa nit waxuma la gaay naan ko yow dara dalaa dal eh, fii mu ne sa lii sax benn benn deret génnul ngay nekk fi di perdre la tête nii dara daru la mu ne waxoon na ma màkk que ne moo may rey waat naa ci yàlla ne bu tuf comme ko xas na koo wax tifle rek bu ma ko defoon moom aleyhi salaatu wassalaam dina ma rey wa huwa maa kufrihi wa jawrihi wa tughyaanihi ya'rifu anna muhammadan saadiq sallallahu alayhi wa sallam malgré li muy bon beew ëppal ci mbon aku kéefër xam na ne lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax dëgg la waaye bokk na tamit ci ñooñu muy abdullah ibn shihab az-zuhri moom it bokk na ci ñi nga xamante ni am na ñu ne moom moo gaañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci ñi ko gaañ fii waji yi ci xar kanamam moom abdallah ibn shihab az-zuhri moom nag malgré lim def nii buur yàlla def na mu mujj tuub moom di abdallah ibn shihab az-zuhri bi looloo tax looloo tax imaam al-hafiz al Buxaari raxmatullaahi gis nañ yonent mi alayhi salaatu salaam dalee na da doon wax naan kayfa yuflixu qawmun fa'alu bi nabiyihim haadaa walaw kamaa qaal ana naka lay texee qawmu nit yoo xam ne shajju nabiyahum ci riwaaya imaam al Buxaari bim riwaaya te imaam Ahmad jokkale ko imaam ibn isxaaq te mu jaar ci saabitil bunaani ak ki nga xam ne mooy xumaydin tawil ñu daldi koy jële ci seydina anas ibn malikir radiallahu anhu wa arda na ko noon imaam at-tirmidi ak imaam an-nasaa'i daldi nañ koy solo ci ay yoon yu bari xam nga ñooñu biñ defee lool yeneen mi alei satu salaam da doon laaj lool ba laysa laka min al amri shay'un daldi wàcc imaam al Buxaari raxmatullah alayhi loolu da indi loolu bi mu baab buntu boobu laysa laka min al amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum fàttale ko qaala xumaydun wa thaabitun an anas shujja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wax liñ wax sànq fa nazalat laka min al amri moom après xadiis yi mu indi imaam al Buxaari dane dafa jële ci solo ci xadiis mooy bunt boobu xadiis bi mu ci njëkk indi xam nga li ma njëkk cité loolu ne Humayd nee na saabit lool loolu lañ naan taaliq mooy bokkul ci riwaaya ci saxiix bi yoo xam ne dafa am da mooy comme comme li nga xam ne mooy origine saxiix bi non du loolu sauf que yu wér na mais xadiis bi mu indi bunt boobu bi mu njëkk indi ci bunt boobu da koo jële ci seydna abdallah ibnu umarin radiyal ibnu umara ibnu umara radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu sami'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam idaa rafa'a ra'sahu min ar-rukuu'i min ar-rak'ati al-aaxira min alfajri yaquulu allahumma al'an fulaanan wa fulaanan wa fulaanan ba'damaa yaquulu sami'a allahu liman hamidah rabbanaa wa lakal hamd fa anzala allah laysa laka min al-amri shay' ilaa qawlihi fa innahum zaalimuun moom ah riwaay boobu la indi ak beneen xadiis la indi ci buntu boobu beneen xadis bi imaam al Buxaari mooy ñaari xadis képp la indi ci buntu boobu eh, yoo xam ne yu am càllala yu taq yu jokkaloo beneen bi mu jógewaat ba léegi ci Abdullah ibn Umar mu ne kaana dina ñëw ci tekki bi li wax sànq mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'u wa wa Suhayl ibn Amr wal Haaris ibn Hisham fa nazalat laysa laka min al laysa laka min al amri shay mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ñu jëlee xadiis bu njëkk bi moom Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an aali Umar an aali Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu an al-jamii dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam man dégg naa ko man Abdullah ibn Umar bu yëkkatee boppam ci rukkoo bi mooy dernier ràkk bu mujj bi ci julli fajar fajar ñaari ràkk la dernier ràkk bi day rukkoo ba siggi mu ne dégg naa ko ba'da ma yaqulu sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ginnaaw bi mu yëkkatee boppam ne sami'a allahu liman hamida rabbana walakal hamd mu naan allahumma al'an funaana wa funaana wa funaana mu ne dégg naa am loolu la ñuy wax xunuut ndax xunuut ahkaamul xunuut loolu masuñu ko wax de xunuut masuñu j'hésite est-ce que masuñoo wax loolu attee xunuut peut-être mais nañ bàyyi ba àgg ci yi nga xamante ne nii dañuy gis yonent bi alayhi salaatu bi ko def ñu defaale ahkaamul qunut lan mooy àttee qunut qunut mooy ñaan boobu ñuy ñaan comme ci julli fajar dañu ko julli fajar nag la ëpp luñ koy def mais tekkiwul ne fajar rek lay doon voilà am na ay ñaan yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax mais gis nañ ne ku ci xadiis bi day war ne du loolu rek. te tamit day am yeneen xadiis yoo xam ne day wane ne sax yonent mi alayhi salaatu salaam doonu ko woon def tous les jours lan mooy àtte bi ak lan mooy waxi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñi nga xam ne dañ ko jàppe comme si moom ñàkk koo def day tax nga sujuud sujuudu sahwi boo ko fàttee comme Shafi'i yi rahmatullah alayhi am ñoo xam ne dañu jàpp ne kenn du ko def du tout comme Hanafi yi am ñoo xam ne dañu jàpp ne ñoom bon ci ay ay kii la nu mu tudd ay ay occasion comme bu dee ni comme jullit ñi dafa am lu metti lu dal benn région jullit moo xam ay ay noon songu leen wala mu am sécheresse bu rëy walla ay noon surtout ay noon songu leen ngay def ci jamono yooyu ngay def qunut comme li bi yi di wax ah wala boog mooy li Maliki yi rahmatullah alayhi di wax ne qunut dafa nekk loo xam ne dañ koo sopp rek mooy ne sunna la bu feddale ko ku ko def baax na waaye nag ku ko deful euh, dara newu ci léegi kañ kañ lañ koy def est-ce que boo laata ngay ruku ak kañ ngay ruku gis nañ ci xadiis bi imaam euh, Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhuma wa ardaahuma moom dane man maa ngi de ba yonent mi alayhi salaatu salaam di ñaan ci ñaan yàlla pas ñaanal yàlla mais ñaan yàlla mooy ñaanal ko loo xam ne safaan ñaan yàlla ginnaaw gaa yi ay nit naan allahuma buur yàlla el an fulaanan yàlla na nga rëbb diw wa fulaanan ak diw wa fulaanan ak diw naan buur yàlla yàlla na nga rëbb diw yàlla na nga rëbb diw yàlla na nga rëbb diw mooy da leen di tudd ci beneen xadiis bi dina ko bi ci tegu dus na ko ni kañ la wax wa baadama yaqulu sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd loolu mooy kon ginnaaw bi mu yëkkatee ci rukon bi laata muy sujjóot ci entre boo yëkkatee ci rukon bi avant ngay sujjóot foofu la def qunut bi waaye insha allah bu ñu àggee folo dinañ gën a yooyu que ñaar yépp mën naa nekk insha allah te dinañ indi àddila yi gina leeral insha allah li nga xam ne mooy teqantalu waxu boroom xam-xam yooyu ak wuute bi lan moo tax Shafi'i yi ñoom gin cee catégorique ba mbir yi ku ko deful euh, bon yow bu dee da ko koo tayul yow da ngay def sujudu sahwi yooyu insha allah dinañ ci ñëw ak lan moo tax ñeneen ñi moom am ñu ne kenn du ko def sax du tout voilà ainsi de suite ak yooyu insha allah léegi kon mu ne kon yeneen ci male sar san dégg na ko ci jullit fajar deuxième ràkka bi ginnaaw bu yëkkatee boppam ci sujjóot bi ba wax sami allahu liman hamida rabbana wa lakal mu naan allahuma buur yàlla ilaan fulaanan rëbbal maa ngi ñaan nga rëbb diw wa fulaanan ak diw wa fulaanan ak diw nee na nag fa anzala allahu laysa laka min al amri shay buur yàlla daal di wàcc nag euh, laysa laka min al amri shay ah léegi mooy mooy mbir yi comme liñ waxoon mooy hidaaya gi nga xam ne hidaaya gi nga xam ne comme que da doon laaj naka la ñuy di boo boole xadis bale naka la yi texee ñu def lii suñu boroom di wan ne loolu bi yadihi ci loxoom la ne léegi euh, hadith bi ci tegu seydna abdullah ibn umar ba léegi dane kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yad'u ala safwana mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam da doon ñaan yàlla safwan ibn umayya mooy di ñaan yàlla mbugal ko yàlla daal di koy nu mu tudd alak rëbb ko moom safwan ibn umayya liy tekki lool nag mooy bi ci kaw bi nga allahumma al'an fulaanan wa fulaanan wa fulaanan bii nag dafa tudd ñooñu mu ne Safwaan ibn Umayya di Safwaan mi nga xam ne moo jiite woon moo mobiliser bokk na ci ñu mobilise armée takk fexe créer armée bu mag Quraysh ngir ñu ñëw Uhud ñëw Medina ngir rey ci jullit ñi ngir fayu Badar moom da ko doon ñaan yàlla moom wa Suhayl ibn Amr di Suhayl ibn Amr mi nga xam ne keroog Badar prisonnier la ñu far ko libéré ba mu fayee rançon wal Xaaris ibn Hisham ak ki nga xam ne mooy al Xaaris ibn Hisham nekkoon frère Abu Jahl ibn Hisham alayhi la'natullah mu Abu Jahl nee na ñoom da leen doon ñaan yàlla mu ne fa nazalat suñu boroom wàcce laysa laka min al amri shay ne ko nag mbir yi newul ci yow mooy mbir lenn ci mbir yi newul ci yow pour ñii nii est-ce dinañ tuub ak duñu tuub mooy ba ay wees continuer ngay ci aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum mooy le fait mbugal mbugal jaam bu man di doon wala jéggal jaam bu man di doon yàlla mooy jéggale du jaam mooy jéggale yàlla ci boppam moom mooy jéggal ay jaamam ndax moom mooy ak tawaab arrahim mooy mooy jéggale waaye mooy ki nga xam ne tamit mooy ki nga xam ne mooy mbugale ndax moom mooy saaxibul adaabil alim te ñi nga xam ne ñoo ko yelloo te li ko neex dong ñi ko neex dong dong te xoolu ci kenn kenn la ci xool ku ko neex mu dugal àjjana ku ko neex mu dugal safara kooku moom moom loolu moo lax mu ne ko laysa laka min al amri mu daal di wàcce loolu ilaa qawlihi ba fi muy waxe fa innahum zaalimun léegi imaam alxaafiz ibn xajar mu ne raxmatullah aley mu ne alladina wa thalathatu alladina sammaahum qad aslamu yawm al mu ne wala alla hada huwa sirru fi nuzuli qawlihi taala laysa laka min al amri mu ne ah ñetti ñi mu tudd fii ci xadiis bi bu seydna abdullah ibn bi ne moom la yonent ñoom la yonent mi doon ñaan yàlla safwaan ibn umayya suhayl ibn amr al xaaris ibn hisham mu ne ñoom ñetti ñépp mujj nañu tuub yawmal fatxi keroog fatxu makka ñoom tuub nañu mujj nañu tuub ñoom ñetti ñi mu ne amaana nag lii mooy secret bi nekk suñu boroom waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko laysa laka min al amri shay ne malgré liñ def jour Uhud yépp nga xam ne ñoom c'était les commande et acteurs non seulement ñoo mobiliser nit ñi mais ñu participer ci li nga xam ne moo dal julli ñi keroog ak li dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam de waaye loolu lépp teewul suñu boroom subhaanahu wa taala dugal leeru lislaam ci seen xol bañ mujj bokk min saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xoola sa kii bi alxaaris ibn hisham <laughs> subhaanallah bokk na ci fuqaha al fuqaha as yu medina ñett juróom ñaari fuqa fuqa fa fuqaha boroom xam-xamu fiq yi gënoon a rëy Medina te ñoom ñooñu ñoom ñoom la imaam Maalik donnu seen xam-xam ñooñu ñépp ñooñu noonu surtout kii ci la al-Harith ibn frère Abu Jahl grand frère Abu Jahl sëtëm ab sëtëm bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ëpp xam-xam Medina ci sept personnes yi fuqaha as-sab'a ci la bokk yaa subhaanallah gis nga moo na imaam alxaafis amaana loolu mooy sirr bi nekk ci loolu te moom ci boppam li al-Haaris ibn Hishaam le frère du grand satan Abu Jahl mujj na muy al-Haaris ibn Hishaam euh, anhu wa ardaa léegi nag buñ continuer keroog ci lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daj kon keroog Uhud a ah, imaam abu daawud at-tayaalisi dafa solo ci musnadam wax nañ la imaam abu daawud yàgg nañ ko fi wax ah, imaam abu daawud bi gën a siiw en tout cas ci bon ci àmma gi ah bon ñii xaw kii tuuti ci xadiis ñi gën a siiw mooy ñi boo xawee déglu rek ay xadis ngay dégg même rajo ñuy nekk ñuy wax ay kii di waxi xadis boo dégloo lu bari da ngay dégg ñaan so Abu Daawuda imaam Abu Daawud soloo ko Abu Daawuda nag kenn du ko wax i al imaam ngay teg al imaam Abu Daawud parce que dañ dul n'importe ci ba ñu tëb rek naan ay di leen sàllawlu comme ça ça ne se fait pas la taj'alu du'a an-nabi na baynakum ka du'a ba'dikum ba'da yonent bi alayhi salaatu wasallam bu leen ni ngeen koy bu leen jàppe ni ni ngeen koy woowe comme ni ngeen di woonte seen biir yonent bi alayhi salaatu wasallam bokk na li ko gën ràññee ci biir nit ñi mooy buur yàlla moo ko tànn jox ko xam-xam bu mu joxul kenn léegi nag ñi doon xam-xam boobu am wala ñi doon lenn ci xam-xam boobu waaye waay waaye ki ñu donn fañ ko teg war nañ leen a teg foo xam ne fu jege foofu la voilà mooy ne ñii doon sunna yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom imaam Abu Dawud as as Sijistaani taalibe imaam Ahmad bu mag boobu nga xam ne boo ko gisee presque yow mooy gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam imaam Abu Dawud boo ko mësoon a gis mu ngi mel ni nga gis yonent bi alayhi salaatu salaam ndax. yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu yare woon seydna abdullah ibn mas'ud noonu la la yare alxama muy jàll di jàll ba ñëw ba ci imaam ahmad ñu niroo ku nekk niroo ki la yar sa jikko xam-xam bi ak lépp te boo ko jóyee seydna abu daawud ba ci seydna abdullah ibn mas'ud kan la jël niroo la ci jikko roy ko ci jikko ci xam-xam ci lépp muy yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax ma ne la ku ko gis bu ngi mel ni ku gis yonent bi alayhi salaatu salaam léegi kooku nan ngay taxawe naan Abu Daawud Abu Daawud la non imaam Abu Daawud voilà as-Sijistaani rahmatullahi alayhi eh, ñun <laughs> fii xam nga imaginer woo ñun ñun entre sénégalais xoola sëriñ yi ku toogoon naan euh, Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu nga ñëw naan Malick si nee na xam nga loolu gaa yi ci boppam ñoo lay bon dañuy foog ne sax peut waxoog moom ou non du moom ngay wax quoi ndax tamit même waroo àgg nag ci ci ci ci ci ñàkkuk taalibe kii xanaa kay non xel yi sax ñoo dul ñoo la dul may ñoo dul may koy dégg ne non kii noo kii waxul ak Seydil Hadji Malick ah neew du moom lay wax waaye buñ déggee mu ne Malick si nee ci xilaas bu boobaa loolu gars yi dañ noonu waa ji dañuy gis ne kii vraiment vraiment kii ku ñàkku teggin la am na ñoo xam ne jaral na ne ñu jóg ne ko yow ku ñàkku teggin nga ni ngay waxe xoolal nga jël euh, say euh, Cheikhul Khadim xam nga nit bu toogoon naan euh, bon loolu sax Ahmad Bamba nee na xam nga même loolu sàllawlu goog rek da ngay dégg gaa yi mooy ni te ils ont raison ñu mais affaire bi day naan diw wala nga toogoon euh, nga ne comme si euh, Cheikh Mohammed Moustapha kii euh, Mbacke Serigne Moussa Mouhamad Moustapha nga ñëw ne Moustapha Mbacke nee wala Abdou Aziz si nee xam nga loolu boo ko waxee lan lañ la nit ñi xalaat Fallou Fallou Mbàkke nee na xam nga ku wax loolu imaginer rek ku ko wax Fallou Mbàkke doomu Ahmad Bamba nee na xam nga loolu gars yi dañ naan kii nag vraiment kii mooy ñàkkuk taalibe ku wax am na ñoo xam ne moom jar na ak kurpeñ wala kuur lañ lay dóor ci saa sema pour wan la ne remettre la sa place nga xam ne ki ngay waxal du n'importe qui léegi lan ngay xalaat ci ñeneen ñi ku mel ni ñoom imaam Abu Dawud koo xam ne boo ko gisee mooy presque gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam ñooñu nga ñëw nag Abu Dawud nee na Buxaari yu xaalal Buxaari yu Buxaari nee na mais xam nga loolu loolu yépp mooy ñàkk a xam mais nag loolu waruñoo jaaxal ñun wolof comme que ñun yonent bi alayhi salaatu salaam la ñuy sàllaw Muhammad ñaata yoon ngay dégg ay kilifa di wax loolu loolu moom mooy daj de falaraay ba téeni moom kon nag moo tax bon du la bum la bum la jaaxal ci kenn waaye liñ bëgg a wax foofu mooy kenn du wax Abu Dawud imaam Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistaani moom moo gën a siiw ci ñenn ñi mais bu dee ci moom kuy ñuy yëngu ci wàllu xam-xam surtout xam-xam xadiis xam nañ ne bon c'est vrai que moom la ñuy gën a tudd mais imaam Abu Dawud at-Tayalisi nekkoon xaritu ñoom Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullah alayhim ñooñu noonu euh, ndax ñoom ñoo ñu ñii ñii ñoom euh, imaam Abu Dawud at-Tayalisi ñoom sëriñ lañu ci imaam Ahmad ibn Hanbal ak ñoom Abdurrahman ibn Mahdi ñoom sëriñ lañu ci imaam Ahmad alors que Abu Dawud Euh, kii imaam Abu Dawud beneen bi ak Sijistaani moom taalibe imaam Ahmad la mooy moom Abu Da si imaam Abu Dawud at-Tayaalisi sëriñu sëriñam la voilà léegi nag imaam Abu Dawud boobu moo soloo lii ñuy wax naka noonu soloo na ko imaam al dina ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa imaam abu daawud mu ne xaddasa mu ne xaddasana ibnul mubaarak mu ne nettali nañu ab ibnul mubaarak di seydina abdallah ibnul mubaarak moom it contemporain la woon ci imaamuna maalik ibn anas voilà bon ci imaam maalik moom imaam ibnul mubaarak almarwazi raxmatullaahi aleyhi kàngam la woon boroom kitaabu zuhdi oh boroom xam-xamu xadiis bu rëy la bokk na ci tabeem loo xamante ne nii moom am imaam bu eh, ibnu abdullah ibnu mubaarak mii ajji bu mësoon a ñëw mas naa mas naa laaj gaay yépp genre bu doon tey pour pour gàttal mbir yi mooy comme suñu commission yi ay ay yor affaire u aj wala benn agence léegi moom mooy commission bi par exemple ñu ne ministère de xaw ma lan des affaires étrangères ñoom ñoo ko yor mais dañuy am commission ñu laaj gaa yépp ne leen léegi ak ji 3 millions la ku nekk pour na ngay demeek la nga fay nekkeek hôtel ya ngay dal ak yépp moom comme ñu ne moo jiite moom day ñëw jiite commission bi laaj ku nekk dem ci kër gu nekk laaj ku nekk li ngay sa provision ñu jox ko ko mu dajale lépp gaa yi dem aji ba ñëw dara manquéwul masha allah masha allah masha allah dara manquéwul après bu ñëwee ba ñibbi seen kër gaa yi ñibbi seen kër mu wër këru ku nekk delloo la la nga ko joxoon allahu akbar mu leer na ne kon yow sa aj yépp la nga fa lekk sa nourriture sa aller retour yépp kii moo ko fay muy abdallah ibn al te noonu la meloon ci xam-xam ak dëddu àddina subhaanallah ci moom la ko imaam Abu Daawud jële mu ne xaddathana asaloona nettali nañu ibn al-Mubaarak di suñu sëriñ di Abdullah ibn al-Mubaarak an Isaaq ibn Yaxya ibn Talha walla Isaaq ibn Yaxya bi mooy taalibe kii sëriñu imaam Maalik la woon moom laa la wax ne euh, euh, bokk la kooku non non non Abu Talha laa bëggoon a wax an Isxaaq ibn Yaxya mu jële ci kon ibn al-Mubaarak jële ci an Isxaaq ibn Yaxya ibn Talha ibn Ubaydillah muy sëtu Seydina Talha ibn Ubaydillah mu ne axbaranii nettali na ma ibn Talha Iisaa di doomi Talha an ummil mu'miniina Aysata mu jële ci yaay jullit ñi di saydatu aisha bint siddiq radiyallahu anhuma wa ardaahuma qaalat annaha qaalat moom mu ne saydatu aisha mu ne kaana abu bakrin riwaaye bii tuddoon nañ ko ci gàttal bi ñuy gis tarjama seydina talhat ibn ubaydillah gis nga ay sitam sax ñoo nettali affaire bi eh, ak benn doomam doomam isa ibn talha ibn ubaydillah moo ko nettali kan isxaaq ibn yahya ibnu Talha mu jële ko ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anil jamii mu ne kaana moom sayyidatu Aïsha mu ne radiyallahu anha kaana Abu Bakr idha dhakara yawma Uhud baka mu ne sama baay de di sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu saa bu masoon a fàttaleku bésu Uhud da doon jooy bés bu masoon a toog xelam dem ci bésu Uhud danga koy gis mu commencé jooy allahu akbar eh, wala mu koy tudd bu ñëwoon ba koy ba bay nettali Uhud day jooy wala mu fàttale ko saa bu ko fàttale koo jooy summa qaala ne da ci doon teg saa su ne zaaka yawmun kulluhu li ne bés boobu Uhud bés boobu lépp Uhud Uhud du du début à lépp c'était pour tala Allah subhaanallah ñii de moom bokk ñoom ñi nga xam ne jàpp nañ ne wax ngëneel ci sa mbokk jullit walla sa mbokk rek sa frère sa grand frère sa petit frère reconnaître ko loo xam ne ak mbaax la day tax sa bos wàññeeku wala ay collègue ngeen de ay collègue ngeen ci daayira wala dangeen a nekk ay mbokki taalibe ngeen nekk bokk benn sëriñ wala bokk benn ustaas bu leen di jàngal nga reconnaître ko en public wax lu ustaas bi wax ci moom lu baax wala ngëneel gum am gars yi duñu ko def daanaka lu dul bu dee ne raayante ginnaaw la ku nekk ñu toog ku nekk di raayantal sa te li ñuy wax ñun moom en gëmuñu ci dara bu ñu wéetoo nag suñuy xawaas sawaay ñi ñu ñi nga xam ne ñoom lañu ñooy suñu exclusivité ñooy suñu ñi ñu gën a jege nga dégg ñu naan ah yow kii du dara waaye nag ci biti nii mën nañ ko wax ngir raayalante ginnaaw ngir di def ay faux fausse apparence yooyu alors que loolu nag mooy jikkoy naafiq a'adana allahu min an-nifaaq ñii nag ñoom ñooy ñu yonent bi aleyhi wassalaam yaroon de bu masoon a fekke Uhud mu ne daaka yawmun kulluhu li Talha loolu de bés la boo xamante ne nii lépp c'était pour Talha ibn Ubaydillah mu ne sayyidatu Aïsha summa ansha'a yuhaddithu mu ne ginnaaw gi sama baay di Seydina Abu Bakar bu ma soon a fàttale ko lool di jooy ne bés boobu oxut lépp Talha ko moom nee léegi day ko mu commencé nag di nettali moom Seydina Siddiq radiyallahu anhu radiyallahu anhu mu ne kuntu awwala man fa'a yawma Uhud mu ne man Seydina Siddiq radiyallahu bokk naa keroog bi nit ñi tasaaroowe mooy bi ñu kuffaaru Quraysh yi ndar keppe kenn talatul kenn lu dul defaan sa bopp wala nga am foo jaar mbir yi pëccëxoo kenn xamatul kuy kan kenn xàmmeetul kenn ba nit ñi ñu dégg ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne man bokk naa ci ñu njëkk man faa ay yow ma ñu njëkk dellu si waat retrouver waat seen seen seen seen lépp ba delluwaat ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci biir pëcc xoo bi mooy ñoom génnuñu te champ de bataille bi mais dañoo jàppoon ne hé waaja gars yi nañ faat nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu ne di xeex waaye nee na bokk bokk naa man maay ki njëkkoona agsi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam neena na fara aytu rajulan nee ma gis benn waay bi may ñëw lépp ci ci biir xare bi fara aytu rajulan yuqaatilu ma'a rasulillah duuna gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam di daw di ñëw ci moom gis benn waay bu taxaw di xeex ànd ak yonent bi alayhi salaam wax nañ la gis nañ yonent bi alayhi salaam toogul da xare ko ñépp mais ñeneen ñi dañ ko doon jéem a defaan nee na ma gis benn waay boo xam ne mu ngi xare di défendre yonent bi alayhi salaam nee na wa araahu wa non wa uraahu qaal mu ne moom sayyidatu Aisha mu ne foog naa ne dane kooku noonu yaxmiihi kim gis noonu di xeex di defaan yonent bi alayhi salaatu da ko doon protéger contre kuffaaru Quraysh ni ak armam ak li mu yor lépp ak xare bu mag ba mu fa def nee ma maa ngi daw si di ñëw waaye maa ngi naan fa ma ne kun Talha maa ngi naan yal na nga nekk Talha yow ma la ma gis xaw ma kan moom gis na ne kii moom yonent bi alayhi salaatu am na kuy kële moom la am ku koy défendre xare xeex ci wetam nee na ma ne yal na nga nekk Talhat ibn Ubaydillah haythu faatani maa faatani comme que li ma rëcc rëcc na ma man as-Siddiq mooy ah, akat neexoon man ma newoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam jamono jooju mais xare bi bu commencé nit ñépp sax dañ dul nekk benn ku nekk dangay ngay fexe di jàmbaaroo ñenn ñu commencé gagner ñii di dajale butin mooy ñenn ñi dañuy nekk fee ñenn ñi nekk fee far pëcc xoo bi am ba ñële wàccee ray gi ci ñépp tasaaroo ci champ de bataille bi xamuñu nag pour nga retrouver kanay kan loolu bu pour nga xaw a jëli bi imaginer benn bousculade bu mag bu am ci benn terrain wala benn bërëb bu nit ñu bari daje bousculade boo xam ne xoola gaa yi dañu jekki surtout fausse fausse information yi gars yi joxe léegi surtout en ah, jamono yi nga xam ne surtout Europe nga toog mooy ñëw bërëb bu yaatu gars yi am benn app euh, kenn woo téléphone fix téléphone ki euh, cabine téléphonique ci mbedd yi numéro inconnu xam nañ numéro bi mais bala ñoo ñëw moom mu dem yoonam mu ne am na benn bombe buñ placé ci bërëb sàngam te bërëb sàngam kat des milliers et des milliers de personnes dajale fa wala des centaines de personnes léegi bi mu mais mu fexe moom ba détourner haut-parleur yi nekk foofu wax ko ci kaw ni gaa yi tasaaroo yow pour nga retrouver xool ay centaines de personnes nan ngay retrouver ni loolu day jafe mooy pour jox la image nga xalaat nga xam li tax gis nañ Seydina Ali ibn Abi Taalib moom looloo ko dal mooy mbir mi dafa ñëw ba xamatul Yonent mi alayhi salaatu salaam nekk dem di ko seeti fi ñi gaañu ñu ñëw faat fekk ko fa mu ne wat naa ne daw mu mujj jël jaaseem damay xeex ba dee foncé ci kuffaaru Quraysh ni ñu xàllal ko yoon mu gis Yonent mi alayhi salaatu salaam seen biir mu ne Seydina Abu Bakar lu mel noonoo ko dal mu ne comme que li ma raw raw na ma way fakum Talha haythu faatani ma faatani ba marawee la fekk euh, nekku moo nag moom bi léppee xew fa qultu nee na ma ne man seydna abu bakar yakunu rajulan min qawmi ahabbu ilay wa bayni wa bayna al mashriqi la a'rifu mu ne euh, ma ne yàlla nekk talxa bi man li nga xam ne faat faate waay waay mu nekk benn waay kee ma gis muy xare di défendre yonent bi alayhi salaatu salaam mu nekk benn waay ci sama ñoñ moo ma gënal fopp moo ma gënal fopp mu nekk keneen mooy gis nga niñ bëgge woon mbaax seen seen seen ñu gine jege ndax loolu la alxuraan wax walla li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul commencer ci sa bopp après commencer ñi la dina a jege ñi nga xam ne yaa leen yor mooy ne wa aatidal qurba haqqah la alxuraan wa joxal waa ñi waaye jege ñaale yi seen àq walla léegi ñun tendance mooy ñun ay ay kii la ñun tudd eh, ay ay sàmba sulaa baale xalañ koy xaw ma ay kii lu mu tudd waa jooju nga xam ne day defal ci mbedd mi bàyyi bàyyi ay mbokkam yaayam mu derese ko baax ci yaayu gaa yi baayu yaayu mbedd yi yaayu ñeneen ñi te yiis ci yaayam ak baayam sàmba alaar walla sàmba alaar kook laa doon seet bu saay wolof leeree dafa mel ni sàmba alaar laa mooy ne ñun xoolal ñun ta loolooy tendance léegi dangay gis nit nit ñi di ko tàgg fu ne mais yow yow ñi bokk ak moom dangay waaru wala yow mi ko jur mais da ngay da ngay waaru na ngaa mais diw moom man sama doom ji moom gars yi naan ak a baax disponible lu ne lay def moom boo ko soxlaa mu def lépp waaye gis nga bu yaayam soxlaa otom bi moom mën na cee dimbali ñépp ba mu des yaayam ay yaay aw ma gansoin la bi il est pas pas bi dara desatu ci ah bon est-ce que am nga njëgu gasoil man manut alors que bu gaa yi soxla woon léegi mu lijjanti ko ci mbedd mi gaa yépp di ko tagg mooy ne au lieu ñun ñuy jëmee ci suñu ñi gën a jege mais dañ leen di gi dem ci ñeneen di fa jaayum mbaax xam nga loolu tuddul ak mbaax tuddul ak mbaax c'est une vérité amère mais looloo xew presque ku xool ci sa bopp rek trouver ko trouver ko est-ce yi ngay defal ci mbedd mi yépp yaa ngi koy def su biir kër yow te ñoom ñu aajowoo ko lu ëpp sax léeg-léeg li ko waa mbedd mi aajowoo am na ci ñenn ñi ci ñun facture courant wala facture bu mën ni doon man nañ leen koy fayloo seen kër ñu bañ waaye gis na buñ génnee ci mbedd mi wala dem seeti kenn ñu daaj leen fa soxla léegi ah mais loolu waroon ngeen ma ko teel a wax loo xam ne vingt mille la moom mu joxe fa trente mille mais yow waroon ngeen xobbet xobbet joxe alors que facture courant bi ñu koy wax këram daan ko fayal mu leen di dawloo quinze mille francs la subhaanallah mu naan waaye na ko keneen ci fay wala yu mel noonu loolu ngay dégg ku xool sa famille presque tem nga trouver yooyu mooy di jaayu mbaax feneen Seydina Abu Bakar mu ne man comme que raw na ma mbaax gi yiiw gii bokk ci ki reste reste ak yonent bi alei saatu jamono jii comme que loolu raw na ma di ko défendre di ko défendre contre bec et ongle kooku yal na ma comme que raw na ma yal na nekk benn nit sama mbokk yi ndax waxoon naa la Talha Seydina Talha ibn Ubaydillah moom doomu bàytexu Seydina Abu Bakar la mooy bàytexu Seydina Abu Bakar moo ko jur mooy man nga wax contraire bi rek bàytexu Seydina Talha moo jur Seydina Abu Bakar voilà nee na bi may ñëw nag nee na wa bayni wa bayna al mashriqi rajulun na'rifu entre man ak mashriq mooy mooy orient fi yonent bi alayhi salaam ñëw ak waajooj nee na am na nag koo xam ne am na nag ci beneen riwaay dane wa bayni wa bayna al mushrikiina rajulun la a'rifu voilà ci riwaay boobu dane sama diggante fekk diggante bi may daw si di njëkkante di agsi gis kooku di xeex di defaam yonenti ma lay saar saam yonenti ma lay saar saam di xeex nee bi may daw am na nag di agsi am na koo xam ne nag moom moo dox sama digganteek yéefee yi mooy en tout moo ma jiitu mu ne te waajooju xaw ma ko nag laa enrifu ràññeew ma ko ci nit ñi ndax damaa wan ginnaaw ta moom it nee na wa ana aqrabu ila rasulillah minhu waaye nee na man maa ko gën a jege yonent bi alayhi salaatu salaam mais moom moo ma gën a jege yéefél waaye mu ngi naan wa huwa yaxtifu al-mashya xatfan laa axtifu waaye nag maa ko gën a jege yonent bi alayhi salaatu salaam di agsi mais moom moom moo ma gën a jege yéeféer yi moo dox sama digganteeg yéeféer yi wa bayni wa baynal mushrikiina rajulun laa arif waaye nee na mu ngi gaaw daw daw yoo xam ne waa jooju wa huwa yaxtiful mashya xatfan laa axtifu mais mu ngee daw daw yu gaaw yoo xam ne man Seydina Abu Bakar manu daw ma daw yu mel noonu nee na bi mu agsee bi ñu agsee ndoo fa idaa huwa Abu Ubayda ibn al-Jarrah di seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah wa ardaa muy seydina Abu Ubayda la mooy kooku mu ne man bi ma ko gisee mu nekk sama diggante yéeféri man xàmmeew ma ko woon mu ngi daw daw yoo xam ne moom man manumaa daw man daw daw yu mel noonu moom mu uti ci yonent bi alayhi salaatu wa nee na fantahaynaa ilaa rasuulillah nee na ñun ñaar ak seendoo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waqad kusirat rabaiyatu nee bi ñu agsee ñu ngi fekk ñu damm bëñam boobu ñu la waxoon wa shujja fi wajhi ñu daal di koy gaañ ci xar kanam waqad daxala fi wajnatayhi xalaqataani min xalaqil mi'far mu te dugg na ñu ngi fekk damm nañ bëñam toj xar kanamam ba li nga xam ne mooy fell fellu casque bi mu soloon moom alayhi salaatu salaam ngir du ci protéger bopp bi nee na yooyu noonu dañ ko ci sànni ab xeej ba mu ta ba mu toj ba fell fell yooyu daal di dugg fii wajnatayhi am na ci beneen riwaay nag fii wajnatihi ci benn mooy ci kaw lex bi foofu ba fel fell yooyu daal di ciy dugg nee na waaye malgré maag seyna Abu Ubayda bi ñu agsee radiyallahu anhuma nee na qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen alaykuma saahibakuma yonent bi alayhi salaatu ñoom dañu agsi waxu leen wala commencé leen non alaykuma saaxibakuma yuridu talxa fekk talxa ibn ubaydillah jamono ji moom gis na ko bi muy xeex foofu lii lañ gisoon bi ñuy gis tarjama mooy te gisoon nañ riwaaya yi bi muy xare ba ruq ko mooy rey nañ ci riwaaya imaam kan anas ibn malik radiyallahu anhu boobu noonu mu ne dañoo ansaar yi yonent bi saa saab saa bu waxee kan moo kan moo ñuy fegal ñi am ñu dem ñu rey leen ba mu naan maa am safana ci riwaay imaam muslim maa am safana asxaabuna loolu benn benn façon la waxoon nañ ko ci jotaay ba leweesu mais benn bi rek lañ waxoon bii ba ca toll yeneen ci laa saar saar ne suñu suñu suñu mbokk yi daw de mooy ñi daw tey ci xare bi daw ñi jaar doon uti fu ñu rawe ci kaw xeer yi ñiy jaari Medina ba jege Medina ñooñu de dese nañoo mbaandoog ñun ndax manoon nañoo des def ñi ñun daldi xare beneen njàngin bi beneen kii bi mooy maa am safana asxaabana wala maa am safna maa am safna asxaabana mooy ne ñun ndax boobu dane set ansaar yi moo ànd ak moom ak qurashiya yi ak qurashiya ni loolu la Seydina Anas wax muy ñaar sept ansaar yi ñoom ñépp ñu dem kenn par kenn ñu rey leen ba mu des ñaari Qurashi yi kenn ki moo doon moo tax sayyid imaam al-Hafiz noonu amaana sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas ak sayyidna Talha Ubaydillah léegi maa ansafna asxaabuna mooy ne ñun mooy ñaari Qurashi yi ñun Qurashi yi dese nañoo maandu ak suñu mbokk lamsaar yi nga xam ne dem nañ kenn par kenn dee te ñaari Qurashi yi demaguñ te pourtant gisoon nañu kene naa Talha chaque fois da doon wax yonent mi alayhi salaatu ba mu njëkkee wax moo ne man may dem mu ne ko kama anta taxawal fi nga nekk Talha mooy bul bul dem benn ansaar yi wax mu ne ko demal ba noonu ba mu def Talha muy xare nag ba gaay dagg mu xeex xare lu toll ni ñi ko jiitu woon ñu daldi dagg baaraam yi mu ne xis xis ba yonent mi alei saatu salaam naan ko law qulta bismillah la rafa'atka almalaaikatu wa hum yanzurun allah naan ko boo waxoon bismillah à la place de xas xas gi xas bokk xas-xas gii nga wax kon de malaaka yi konoon dinañ la yëkkati ñoom ñii ñépp di la xool fii nga yéeg ci kaw am na beneen riwaay dana dina yëkkati sa baaraam yooyu ñépp di gis baaraam yi di yéeg talxa woon nag biñ ko gaañee noonu mooy dafa mujj loxo yi yow li ngay téye sa xel dagg nañ say baaraam léegi nag nee na bi ñu agsee yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar ak Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhuma wa ardaahuma nee na bi ñu agsee yonent mi alayhi salaatu salaam nañu alaykuma saahibakuma yuridu Talha ne leen occupez-vous de Talha ne leen euh, dem leen ci seen mbokk mi mi nekk ci suuf mooy gaañ nañ ko ba mu tëdd mu ne dem ci moom ngeen préoccupé leen ci moom man garaaw yaa subhaanallah allah mooy gis nga non moo tax gis nga sa xol nga nga nga nga yàlla rek nekki non loolu rekk wóor lu fi waay wax lu la fi waay mën a dikk mën la fee wax lu dul lii daray wax lu la neex lool rekk kala mën a sauver ci jamono yépp muy neex muy naqari lépp loolu rekk kala mën a sauver mooy yow sa xol buur yàlla kese daal li ciy xaj nga ubbil ko ci moom rekk moom kese deret leneen bokkul mooy ne yow xam nga ne buur yàlla de façon bu ko xam lool mooy mooy jàllar bi mbir yi nu mu ko neexe wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna nnaas comme niñ koy gise incha allah buñ ñëwee ci saar boobu suuratu ali imran bi aaya yooyu di wax ci ghazwat Uhud wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna nnaas bés yi nii la ku foog ne mbir yi day neex ilal abad sa dund day neex ilal abad ndax nga sa bopp léeg-léeg ay mettit mettit di la gaaral boo ko nangoo nag gën ni buur yàlla mi ma joxoon yu neex yi démb te moom mi ne inna ma'al usri yusran ginnaaw metti metti gu nekk ay yomb yomb yu dul jeex nga fa boo ko xamee loolu mooy gis nga metti metti yooyu sax day mujj nga soppale ko mu nekk ay bànneex buur yàlla rekk nekk sa xol kenn manulaa perturber buñ ñëwoon di décimer nit ñi par bal ci bopp ñu rangale leen quinze personnes ñuy dóor nga gis yow yaay ci mujj jël dóor ci bopp tël dóor keneen ki tël di avancer di ñëw ci yow ñu dóor quatorzième quinzième nga des ci yow sa xol ni ngay apaiser wu ak ni ngay amee tuma nii na nga xam ne waaye bu laaloon sa xol sax du dégg muy rëg-rëg di rëng-rëng déedéet dangay nekk koo xam ne ku dal nga même si comme si ba nga newee sa biir néeg yow kese ndax lan yow sa xol buur yàllaa fi ne waaye yow ma nama dóoral xanaa du lu yàlla dogal rek te man may nangu loolu bu dee lool la kay yeew nga ma bu doon yoruma da yeewoo ma moom dinaa fexe jàmmaarloo yow mais dañ leen a yeew yéen ñépp ba bouger manu ngeen ko ñu leen di dóor bal ci bopp mooy ne sa yow sa xol bu ci nee mooy situation d'insécurité yow doo ko xam ay stress façon yooyu ay di naan ay tee anti-stress ak ay apaisant wak yooyu yépp da koy dégg rek apaiser wu la yow li lay apaiser ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fàttaleku gi ngay fàtte yàlla gi ngay fàttaleku yàlla di ko tudd moo xam ci sa làmmiñ moo xam ci sa xol loolu mooy li nga xam ne mooy apaiser sa xol mooy apaiser cœur yi moo tax yonent ma ne sa sam ka lii yow noonu yaa ngi sa kanam rey nañ le dernier ki la doon protéger du reyuñ ko mais dóor nañ ko ba baaraam yi damm dagg dagg dagg am ñeneen ñaar ñu agsi mu neewoo ak ci songu leen yéen comme moom mais mu ne alaykuma saahibakuma dem leen chargé wu leen ci seen mbokk mii doon xare léegi ba lii dal ko mu ne yuridu talxa mu ngi ci namoon talxa ibn ubaydillah mu ne waqad nuzifa nee na nag ñu ko gis mu ngi génn deret deret jaa ngi génn Seydina talxa deret jaa ngi génn ci loxoom ndax dañoo dagg mooy veine yi buñ baa baaraam buñ ko daggee mooy day sar mu ne waaye falam naltafit ila qawli waaye ñoom subhaanallah yonent ma ne saa saa lim ñenu lim nañu dem leen ci talxa ngeen jàpp ngeen fexe koo dimbali waaye na même même ñuy gis ne bon euh, bon li ko dal metti na mais ñun moo nekkuñu sax di di di di di bàyyi xel <laughs> ci li yonent ma ne saa saa wax nee na ñun moom ci moom lañ jëm ndax <laughs> lii mooy mooy mooy mooy mooy cofeel li loolu mooy cofeel <laughs> ah, da gis na Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu kenn bu moom ah, xoola <laughs> ah, lii mooy day ci masalaam entre teggin ak ndigal entre teggin ak ndigal te presque bonne réponse bi yépp réponse bi war lépp moom Seydina Abu Bakar il suffit nga gis ni muy doxale radiyallahu anhu ak yonent mi alei satu selaam bu masoon a nekk ci étape boobu ci situation boobu yonent mi alei satu selaam digal ko dara nga gis ni mu doxale loolu mooy réponse bu baax bi loolu mooy li nga xam ne mooy al aswab mooy li gën a jub xoola fii nee na dañoo ñëw mag Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu fekk Talha dagg nañ loxo yi waqad nuzifa mu ngi am hémorragie lañ koy wooy voilà hémorragie deret yi génn bu baax yonent mi alei nañu alaykuma saaxibukuma dem leen ci moom ngeen dimbali ko mais nee na falam naltafit ilaa qawli ñun bàyyiwuñ xel waxu yonent mi alei satu salaam mooy ne pas bu ñu ko jëfe mais xam nañ ne lii la mais nag al adab teggin mooy ne moom mii moo jar a sauver d'abord ndax talxaw ngaa sama mbokk la man Abu Bakar mbokk Seydina Abu Ubayda la ñun waa Quraysh ñun ñëpp Quraysh waaye te ay jullit lañu mbokk jullit mais nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam huwa fawqa ru'uusinaa kullanaa kullinaa suñu kaw bopp yi la nekk ñun ñëpp moo ñu gënal ku ne nag ah duñ ko bàyyi lii dal ko ñu ngi gis te dégg lim wax ñu ngi fekk ñu ñu ñu ñu toj ñu damm bëñam daldi xar kanam gi toj ba deret yi sotteeku ba casque bi mu soloon fetti fenn casque yu dugg ci kaw ci kaw lex bi waaye loolu di ñun duñ ko fi bàyyi loolu bàyyi ko noonu di di toppatoo keneen moo tax mu ne ñun nekkuñu fi di di di di wëlbatiku sax ci lim wax xoola Seydina Abu Bakar la même chose la def bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ko bi mu doon jiite yonent bi alayhi salaatu salaam agsi mu nar reculer mu ne ko desal sa place mu yëkkati loxo yi di ñaan mais nanguwul mu tur mu mu mu reculer pour yonent bi alayhi salaatu jiitu ginnaaw biñ paree julli yonent bi alayhi salaatu ne ko mais ne ko eh, waa Abu Bakar radiyallahu anhu lan moo tax. ma la ji euh, taxawal fi nga nekk nga jiite mu bañ mu ne ko laa yanbaghi libn abi quhaafa an yataqaddama ala rasulillah sallallahu mu ne waaw ndax dafa dafa warul ibn aqi abi quhaafa xoola waxul sax sayyid abu bakr as-siddiq non i doomi abu quhaafa sànni boppam fële tuddul sax turam doomi abi quhaafa muy jiite muy muy féete kanam yonent ma lay saab-saab loolu moo warul moo tax subhaanallah loolu mooy li nga xam ne mooy entre ndigal ak adab bu taxawee teggini ngay njëkk teggini ngay féete kaw ngay féeteel kaw moo tax mu ne ñun daal lim ñu wax noonu aleykumaa saaxibakuma malgré mu nga am hémorragie yi waaye falam naltafit ila qawli sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na wa dhahabtu li anza'a dhalika min wajhi léegi nag man ma préoccupé gu man Seydina Abu Bakar feexee dem ci yonent bi alayhi salaam pour dindil ko fell fellu casque bi nga xam ne moo moo dugg ci kii bi euh, moo dugg ci euh, kaw lex bi nee na fa qaala abu ubayda seydna abu ubayda ne ma aqsamtu alayka bi haqqi lama taraktani nee na seydna abu ubayda ne ko maa ngi maa ngi waat ci sa kaw ci àq bu nga xam ne moom laa am dinga ma bàyyi yow seydna abu bakar di nga bàyyi man ma def ko mooy ne du yow yaa koy dindi mais maa ngi façon ñaan la maa ngi waat ci yàlla di la ñaan nga daal di may bàyyi man maay ki nga xam ne Abu Ubayda maay dind fell fell yoo ci kaw lexu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais pas Abu Bakr comme que waat ne jullit nag da dimbali sa mbokku jullit bu xasee waat yu mel nii nga xam ne yow boo ko bàyyi du ci dara bàyyil mu def même bu dee bëggoon nga ndax jot naa ma waat li taburra qasama ngir li mu waat mu nekk du la wàññi dara da lay yokk fadlan ala fadli dalay yokk ngëneel ci kaw ngëneel Seydina Abu Bakar nee na ah fa taratuhu ma bàyyi ko nee na fa kariha an yatanawala huma bi yadi nag mu ñëw di ko pour dindi fell fell yooyu nekk ci kaw lexu yonent bi alei ci bu casque bi nee na bëgg ko moom Abu Ubayda Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu bëgg koo dindeeg loxoom ndax tem mu gën metti te bëggul jël loxoom di ko dugal ci biir blessure bi noonu nee na lan moo tax bëggul jël loxoom dugal mu ne fa yu'zi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ndax xam na ne bu dugalee loxoom di ko jéem a lëñ day gën metti day gën a gaañ yonent bi alayhi salaatu salaam léegi ngir bañ a gën a lor yonent bi alayhi salaatu salaam gaañ ko ci loolu bu koy dindi mu ne fa azama alayhima bi fii léegi nim def gémmiñ gi la jël daldi dugal bëñ yi ci biir mooy matt matt benn catu kii yi cat yooyu dugg ci biir ak génn ñu mu ne fastaxraja ihdal halqatayn affaire bi tellement dafa dugg ci biir seere fa de telle sorte bi mu koy génne benn bi xam nga ñaar lañ la wax benn bi la jot a mu ne wa waqa'at saniyatuhu min al halqa ma al halqa nee da koo xëcc da koo matt seex affaire bi affaire bi dëgër de telle sorte xëcc bi nga ko xëccee benn ci baaraab ña ñaari bëñ yi nekk ci kanam yi ñu la waxoon saniya benn bi ànd ak affaire bi ñépp xëcc wadd benn bi génn na benn fell bi génn na mais bëñ bi moo ci waddaale bëñu kanam bi benn bi moo waddaale subhaanallah kon gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam kon affaire bi ni mu metti ak fi mu dugg mooy ne tellement dugg ba seeree noonu ba Seydina Abu Ubayda bi mu koy génnee bëñam bëñ bi da topp wadd ci suuf nee na Seydina Abu Bakar nee na bi ma gisee loolu mu ne wazaabtu asnaa ma sana ma ne kon comme que def na ba benn bëñam wadd neewul ah bon waaye yow naa ko bàyyi rek mu kii wax non mu nee man ma ma ne xaaral kon man ma def ni mu def comme que benn bi génn na mu des deneen bëñam wadd na na bàyyi man ma des neneen man sama bëñ wadd comme bëñam subhaanallah nee ma dem bay def fa qaala sayna abu ubayda radiyallahu anhu ne ma aqsamtu alayka bi haqqi lama taraktani maa ngi waataat comme ni ma waate léegi ci sama aq këne diñ ma bàyyi man ma dindiwaat bi ci des nee na fa faala mithla ma faala fi l marrati l fa waqaat saniyatuhu l oxra ma al xalqa mu def lim defoon ci bu njëkk bi nee na beneen bëñ bi màtt koog beneen bëñu kanam bi xëcc ci deuxième bi nee na la ko daloon ci bee dal ko beneen bëñ bi waddati ànd ak boobu jéegi ñaar yëpp génn ah subhaanallah moo tax mu ne fa kaana abu ubayda moom seydna abu bakr fa kaana abu ubaydata radiyallahu anhu min ahsani nnaasi hatma mu ne xoolal lool mu defoon ba moom dafa mujjoon ñaari bëñu kanam yi dañoo deñ yi ci kaw dañoo deñ moo tax seydna abu bakar naan fa kaana abu ubayda mu ne abu ubayda nag dafa nekk dafa nekkoon koo xam ne min ahsani nnaasi hatma amaana lii tamit amaana muy sayyidatu Aïsha moo ko wax waaye tamit mën na nekk Seydina Abu Bakar ndax Seydina Abu Ubayda Seydina Abu Bakar moo ko njëkk génn àddina mais pas Sayyidatu Aïsha génn àddina lu yàgg Sayyidatu Aïsha di door a génn àddina mu ne Abu Ubayda dafa nekkoon radiyallahu anhu ñi gënoon a rafet ci nit ñi hatman mooy nit koo xamante ne ni eh, kii mooy bëñu kanam yi saniye yi ñaar yooyu ci kanam ñoo waddandoo ñoo deñandoo mu ne ñi di ñi nga mooy jaal rek mooy jaal mais pii jaal boo xam ne ñaari bëñu kanam yi ñoo deñ mu ne ñi gënoon a rafet ak jaal nit ñi am jaal yépp moo ci gënoon a rafet la yaa subhaanallah mu ne nag biñ paree nag ci loolu ci yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu ba dindi loolu nga xam ne loolu moom mooy li nga xam ne moo gënoon a garaaw weñ gu nekk ci biir yaramam ñun loolu lañ préoccupé woon que après nee na nag biñ paree ci loolu mu ne fa aslahna min sha'ni rasulillah ñu continuer maag Seydina Abu Ubayda yéwénal mbiru yonent bi aleyhi salatu wasalaam mooy deret jeeg yooyu après ak yi nga xam ne man nañu ko dinañ ñëwaat ci après yeneen riwaaya ak ñeneen nit ñoo xam ne ñëw nañ ak naka la yonent bi aleyhi salatu wasalaam raxase raxase xar kanam bi ak blessure yooyu nan lañ ko arrêté ndax deret ji teewul woon mu doon génn di continuer mu ne summa ginnaaw gi nag atay naa talxa fi ba'di tilkal jifaar nee biñ paree na yonent mi alayhi salaatu ñu daal di dikkal nag euh, Talxa ibnu Ubaydillah fekk ko ci benn ci kàmb yooyu nekkoon foofu ci Uhud fekk moom gaañ nañ ko loxo yi dagg na mu ngi am hémorragie yi ba nekk ci benn pax bu mu tàbbi foofu nële ci foofu noonu euh, ci xare bi ci ci terrain de guerre bi di Uhud mu ne fa ida bihi ñu ngi fekk ci abu ci Talha ibn Ubaydillah bid'un wa sab'una min bayni ta'natin wa ramyatin wa darbatin wa ida qad quti'at usbu'uhu fa aslahna min sha'ni mu ne ñu ngi ko fekk ñu ngi ko jam soixante entre soixante-treize soixante-douze jëm soixante-dix-neuf ci yoo xam ne min bay ni tanatin yoo xam ne nag mu ngi séparé woo ci yenn yi dañ ko koo jam wa ramyatin yenn yi mooy ay jaas yuñ ko jam wa ramyatin wala xeej yuñ ko sànni wa darbatin ak jaas yuñ ko fëgg yooyu yëpp boo ko comptabiliser pour wane bariwaay bi sab'una lu ëpp soixante-dix di dem jege soixante quatre-vingts mu ne ñu ngi fekk wa ida qad quti'at usbu'a ñu ngi fekki baaraam yi dagg nañ leen moo tax euh, moom dafa mujj euh, ay loxoom kaana kaanat yadu euh, kii nu mu tuddoo talha shalla ay baaraamam dañu mujjoon nekkoon loo xamante ni mooy dañoo dañu deñoon mooy amul woon kii comme ni nga xam ne euh, loolu la Qays ibn Abi Haazim wax mu ne euh, xadiis bi ne ci Sahih Imaam al-Buxaari mu ne ra'aytu yada Talxata shallaa'a waqaa biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud sayyidina Qays ibn Abi Haazim mu ne gis naa loxo Talxa yi baaraam yi ñu dagg leen mooy baaraam yi dagg moom mu gi amul woon ay baaraamu loxo nii baaraam yi dañ koo dagg mu ne mu da ci doon protéger yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Uhud ba ci la ko dale Seydina Abu Bakar ne ñun ñu ngi fekk baaraamu loxo yi dagg ñu daal di faslahna min sha'ni ñu daal di maag Seydina Abu Ubayda daal di jublu ci moom nag daal di yéwénal ay mbiram kon gis nañ yonent bi alayhi salaatu loolu bokk na ci li ko dal keroog ak ni ñu dindee loolu léegi mu des nag ba léegi ci bunt boobu pareeguñu incha allah ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ak li topp ci.